fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi fi fi al-baab al-awwal fi al-baab al-awwal fi al-khalq fi fasl fi al-fasl al-awwal fa xayru axwaalin li muminin abada xaalatu dullin wa diraarin lissamad allaa yaraa xawlan alayhi yactamid aw sababan siwa raximi lmunfarida mu ne kon gisoon nañ fii fii al imaamu Al-Yadaali radiyallahu anhu di wax ci xaatimatun fi tasawuf kene sëriñ bi moom lay doxal waxam nii Euh, ne bi nga xamante ne mooy euh, euh, balaa yeeg yooyu loolu moo gën ci kii way ngëm yàlla ji voilà loolu moo gën loolu ni'matu rabbina ala al-ibadi voilà ni'matu rabbil zil jalali boroomu boroomu te xéewalu boroomu teddaay ga yi li mu teg ci jaam yi la waaw ndax ku ko ñàkk gis nga la la ciy dal léegi nag mu ne mu ngi waxoon nañu xaal bi gën ci way ngëm yàlla mooy xaalu torox ndax jaam nga ak loru jaam bi daa war a xam ne ak bu ko yàlla joxoon àddina ak li ci biir tay la gën a soxlaal boroomam wàññiwul dara da ko war a gën a yokk ak soxlaal ci boroomam xam ne moom li boroom bi wax fi ne yaa ayyuha nnaas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yéen nit ñi antumul fuqaraa yéen a ñi woo yéen a ñi aajowoo seen boroom te boroom bi nag mooy ki doy loo mooy ki sant boppam kon nag loolee nag te ñàkk gi ak façon balaa yi daf la ciy delloo te comme que xaal bi gën mooy bi ngay dellu sa borom wan ne da ngaa sa borom bi ngay aajowoo sa borom wan ne xam ne de façon nga xam ko nga ñàkk koo xam noonu la demee nga xam ko da di ko xaal bi gën wàcce sa bopp léegi nag comme que looloo gën kon nag mu ne kon kay euh, euh, euh, nga xam ne daf lay delloo sa boroom rek waaw léegi nag mu ne allah yaraa bu ko defee moom mu bañ a gis moom jaam bi xawlan alayhi amul benn pexe boo xam ne bu mu yaakaar bu mu mën a alayhi yaa tamit boo xam ne mën na cee sukkandiku waaw sababan wala benn sabab boo xam ne mën na cee jaar ba àgg moom ci ngërëmu yàlla wala benn pexe bu mën a teg ba àgg ci ngërëmu yàlla wala sabab bu mën a jaare ba mën a daw li nga xam ne ay musiba la wala boo am pexe bu mën a teg ba daw loo xam ne baaxul ci moom mu bañ a gis lool siwaa ludul arrahimi ki nga xam ne moom la yërmandeem yaatu al munfarid tamuy kenn te mooy azza wa jalla mooy borom bi lii mooy laa hawla wala quwwata illa billah laa hawla aw ma pexe waxoon nañ ko fan yële wala quwwa aw ma kattan ngir def lu baax aw ma pexe aw ma kattan ngir daw lor illa billah lu dul jaare ko ci borom bi tabaraka wa taala jaam nag du nekk dëgg-dëgg jaam lu dul mu incarné la hawla wala quwwata illa billah waaw koo koy jaam ku ko incarné wul doo jaam mooy kantaa ci yàlla jaam nga mais mooy manuñ la ne jaamu yàlla bu buy jaamu yàlla nga bu nangul sa borom kenn du la ko parce que amoo lool kenn du la fi takkal garab yoo xam ne amoo ko voilà kon nag affaire bi yëpp lii la affaire bi yëpp ma ne la lii nii la voilà du leneen lii la fokk nga nekk koo xam ne dangay nekk laa bul seet yow bul yaakaar ne say pexe ci dara sa kattan ak sa man gestion ak sa man am tuus waaw ndax boo seetloo rek am nañu la ko dàq fuuf te li nga am amuñu ko kon nga xam ne kon am na kuy def non am na kuy def te gisuñu ko xamuñu ko waaye nag boo xamee l'islam xam ne sa boroom la waaw xam ne sa boroom la du keneen waaw du le hasard sa boroom la kon nag mu ngi noonu mu bañ a gis benn pexe bu muy sukkandikoo jàpp ne maaw garaawul man am na ay pexe non saay ku am kudd du lakk déedéet yow lépp da koy delloo sa boroom waaw kudut moom amul benn sabab waaw loo bëgg ci moom ngay dellu lépp looy daw di ko ragal ci moom ngay dellu waaye du say pexe bopp ak say say say kattanu bopp ak say xalaati bopp ngay wóolu walla yu keneen mu ne kamis li nga mel ni kamis li zid talaali fil bayda ida wahshatin wa ka ghariqil ma'i mu ne bu ko defee nga dangay misaaloo sa bopp boo bëggee incarner la hawla wala quwwata illa billah kam misliti dolaali mel ni waa ji nga xam ne dafa sànku fil baydaa ci manding mi ci àll bi sànku foofale gis nga dootul amati benn pexe moom leer na ko de façon gërëm na te fii man mais de toute façon yaakaaratul te xam na ci boppam du yaakaar bi xam na xam gu leer ne fii ci manding mi mu ne mu réer fi amatul yaakaar ci kenn bu fii xullee gaynde yi di ko reere gis nga ni muy delloo xolam ak léppam ci boroomam ngir mu muccal ko fii mu ne da war a mel noonee boo defee noonu rek mooy incarné nga ci sa sa dund bés bu ne tous les jours sa seconde yu ne tierce yu ne nga def noonu yow kooku yaa incarné mbir mi noonee ngay mel mandiñ mi mu li ngay jële sa lépp delloo ko ci sa boroom xam ne fii moom de toute façon amoo pexe gaynde yi ceinture nañ la xawma loo doon xullee ba ne fi dabaj ndeket yoo dañ doon sieste nga dugg fi nag bi nga nee nii rek gis ñoom ñépp ñu yeewu wër la waaw za wahshatin nga nekk jaay way njaay àllu mooy ku suba koo xam ne ku ko tumuranke fi nga ne yaakaaru xam nga ne say tànk mayu laa may nga rëcc sam pexe dara ni ngay delloo sa lépp ci borom au secours al ghaws al di yaakaar sa borom kese xam ne moom dong noonu boo ko defee sa bés yépp muy neex jamono yuy neex ak naqari kooku moo incarné la hawla wala quwwa illa di ko delloo ci borom bi mu ne wakka xariqil maa yi melal ni tamit kenn ki nga xam ne dafay lab te manul dugg ci géej gis nga kuy lab ni muy naqi di di jéem kii te xamul ne saa muy jéem a jóg ne <gasps> noyyi gu bari goo muy noyyi day dugal ndox mu bari ci biir kiiwam moo tax bu moyul kër bay arrêté nu mu gën a gaawe amul branche bu mu jàppande ko te fi mu dugg xóot na tànk yi même bu dëggee ca ndox lay daj mu ngi pëtëx di di tëb di génn di pëtëxaat gis nga ni jamono jooj nga xam ne xelam demul ci kenn ku dul ci borom dellu ci moom lu mu mën a formuler jamono jooj ci ñaan même bu ko mën da wax mais ci xolam dina ko def mu ne melal noonu noonu nga war a mel waaw mu ne wa kon wax na la xaal bi gën bu jaam bi jamonoy torox ak dellu ci sa boroom xam ne loru ngir sa boroom mu ne kaay nag ma wax la bi yées wa aqbaxul axwaali ne wa aqbaxul axwaali xam naa fii lañuy gaaw fexe jeexal ko tey mu ne insha allahu wa aqbaxul axwaali li gën a yées nag ci xaal état wu bi mooy xaalatu nadar jamono ji nga xam ne moom ci lay gisee shaxsin cam si nit ki li izzi nafsihi teddaa ngi boppam jàpp ne moo gën nit ñi di gis nit ñi de oh xeet ñëpp mu ne bopp moo ci gën a ndax loolu mooy al kibru mooy ak rëy rëylu te suñu borom waxoon na al kibriyaaw gis nga rëy rëylu sama làmbaayu kaw la waaw al kibriyaaw ridaa yi waaw wal azamatu riyaa ridaa yi kanta ak màgg-màggulu mooy sama lambaayum suuf képp ku ko xëccoog man xasamtuhu dama koy décimer dama koy teg mbugal mu tar sànni ko safara wala ubaal yi te du conséquence bii xew après waaw boobu moo yées mooy di rëy rëylu di jéem sol mbubb moo xamante ne nii du sa bopp yow jaam nga mu ne loolu moo bine yées nit ki di gis boppam ne moom dafa tedd moo féete nit ñi kaw awlil bashar waaw waaw wala muy jàpp walla moom daal fii mu ne li mu am kenn amu ko du moroomu gaay déedéet waroo noonu moo yées façon bi moo yées waaw kon nag mu ne awistinaadihi li gayrin qad xasal walaw li ilmin aw li xaalin aw amal awistinaadihi bokk na ci li yées nit ki di di di sukkandiku li xayrin ci keneen ku yàlla walla leneen lu dut yàlla xat xasal boo xam ne moom am na ko walaw bi ilmin même bu dee ne xam-xamam bi mu am jàpp ne fii mu ne moom boo toll na am na xam-xam bu tax moom man na xam-xamam bi doy na ko waaw xam-xamam bi doy na ko mu bàyyi boroomam fële loolu bokk na ci li gën yées même bu dee lool muy muy muy sukkandikoo xam-xam la aw li xaalin wala ay xaal yu mu am ay xaal yu ko borom bi defal ndax mu ngi jot ak jaamu yàlla borom bi am lu ko def te yooyu makaayidu shaytaan la mu seetaan la sa borom seetaan la iblis jaar fa am yooyu am nga jàpp ne yow lool nga sukkandikoo ci lool ba fàtte sa borom loolu bokk na ci xaal yi gën a bon aw amal wala jëf joo jëf julli nga tey wala bi nga naafilee guddi wala def lii jàpp ne yow fii mu ne yaa gën a gën nit ñi tedd nga wala mérité nga dara fa yàlla lii mooy xaal yi nga xam ne ñoo yi yées mu ne fa zullu danbin wa balaa in afdalu min izzi rushdin wa ata'in yahsulu mu ne fa zullu danbin torox tànge goo xam ne moom ngay jële torox gooy jële bopp torox torox voilà boo ko torox tànge torox mooy torox wàcce sa bopp boo xam ne maa ngi ko jële ci danbin bàkkaar boo def mu yóbbu la ci nga torox dellu ci sa borom xam ne jaam nga wa balaa in ak natt boo xamante ni daf laa dal delloo la yow nga wàcc sa bopp dellu ci sa borom wane ne jaam nga torox ci sa kanamu borom afdalu moo gën fuuf min izzi nafsin ci jàpp sa bopp goo xam ne nga ko teddal sa bopp rushdin nga xam ne mu ngi jóge ci lu baax lu yiiw loo xam ne moom nga def wa jàpp ne fii mu ne tax na tedd nga wa ata'in wala ak joxe goo joxe goo xam ne yow foog nga ne looloo tax nga tedd yaa gën ñëpp wala yow sa yàlla yàlla moom manul lu dul defal la lii yóbbu la aljana parce que yaa def lii mu ne loolu nag mooy bële bàkkaar ak ñàkk wa nattu bi la dal tax nga torox dellu ci sa borom moo gën fuuf nga gis sa teddaa ngi bakkan goo xam ne jógewul ci dara lu dul lu yiw loo def wala ak joxe goo joxe goo xam ne yaxsulu moom ngay amee mu ne wa fiihi donfu nafsi wa tahqiiru wa man'uha al-isyaana mu ne wa fiihi bokk na ci njariñul balaa yële mu doon wax bu la dalee ne la yooyu ni'matu rabbi ni'matu zil jalaali la xéewalu boroom ah, màggaay gi bokk na ci xéewal ci li tax ma wax loolu mooy yim lay yóbbee mooy iq da lay def donfu nafsi day tax yow sa bakkan daal di wàcc feebar nekk loo xam ne du am doole waaw da ngay gis sa bopp ne doo dara yow mi yow mi nga xamante ni yow lii la borom bi teg nga xam ne ah lii day wane ne kon du ma dara ana réy réylu bi sama boroom a ngi teg ma ñàkk aw ma aw ma lu ma sax defe bii waaw teg ma wopp boo xam ne yëkkati sama tànk bi wala jeego jeego yu gaaw sax manuma ko waaw nga xam ne day wàcc sa bakkan wa tahqiiru dalay may tamit nga nga xeeb sa bopp ndax looloo baax wa manuha te day day day day day day xaj day bañ day tere bakkan al isyaana mooy wa takfiiru ak di weddi borom bi tabaaraka wa taala ndax da xam ne man <laughs> man man man damaa sañ loolu <laughs> waaw mu ne bokk na ci njariñ yi wa fihi iqbalu nufuusi laaxira wal ajru in radiya wal mu ne wa fihi bokk na ci njariñ yi ak yam lay jañ yóbbu la ci moom ba mooy balaa yeeg nattu yeeg juwo xiif yeeg yooyu iqbaalun day tax jaa iqbaalun nufuusil aaxira day tax bakkan yi nit ñi daal di wa dëgma ak allaaxira bàyyi àddina xam ne àddina jaru ko waaw dëgmal ci seen borom dëgmal al kër gu mujj ga wal ajru waaye it bokk na ci njariñ yi da lay may payoor ngoo xam ne waaye kañ la lay may payoor bu la yàlla tegee natt yooyu ngay saali du la fay de waaye mu kañ la lay fay in radiya bu dee gërëm na li ko borom bi teg wal mubaadara te da koy gaawi jëme ko ci li nga xamante ni mooy xéewalu borom bi tabaaraka wa taala waaw ak ay payoram ak ay ngërëmam mu ne léegi nag mu ngi waaj a jeexal wa ta'atul batini was-safa'u aydan ma'a tadhkiri wash-shifa'u mu ne bokk na ci yim lay jariñ yim lay indil balaa yoo yëlee borom bi di teg jàmm bi mu ne bokk na ci ah wa ta'atul batini dalay may topp yàlla goo xam ne gu biir la te loolu doole gu biti sa xol mooy mooy mooy mooy jëfu xol yi la lay la lay la lay indi ndax sa xol lépp léegi da koy delloo ci sa borom waaw moom ngay wóolu xam nga ni amoo dara manoo dara yow mi lii dal moom rek ngay tàllal sa borom sa loxo koo gis sax naan ko boo mane loo mën a ñaanal sa boroom rek bu ma fàttee ciy ñaan waaw loolu ak yaakaar yàlla am kóolute ci boroom bi wa taatul baatili la lay may da lay may topp yàlla biir wa safaa u ak sellal da koy am aydan ba léegi ma tadkiiri ànd ak di fàttaliku sa borom saa su ne wa shifaa ak ak wér ci feebar yi nga xamante ni ñooy feebaru xol yeeg yooyu ne mu ne wa taatun batinatun afdalu min zahiratin ala ittifaaqi lam na min bii benn weer ci des benn bayt moo tax arrêté wuñ ñu arrêté mu jeex mu ne wa ta'atun batinatun jaamug yàlla goo xam ne topp yàlla goo xam ne dafa nëbbu gu biir gu xol afdalu moo gën min ba xam ne zahiratin mooy jaamug yàlla topp yàlla goo xam ne dafa feeñ ala tifaqin lii moom boroom xam-xam yépp a ci dëppoo lam namin suñu wax jii du wax am wax ju sutante amu ci mooy nii ñu ko waxee noonu la demee benn nar amu ci voilà léegi nag muy jeexal mu ne li annaha athqalu ya xalili ala nufusi nnaasi xumuli mu ne sabab lan moo tax jëfu biir topp yàlla biir féete kaw ci lu boroom xam-xam yi dëppoo bu biti ndax moom afqalu moo gën a diis yaa xalili yow sama xarit ca balance ya moo gën a diis ci kan ala nufusi ci bakkalu doomu aadama ala nufuusin naa si ci bakkanu doomu aadama yi lil xumuuli ndax nëbb gi nga koy nëbb xam nga bakk jëfu xol dafa nëbb kenn mënu koo ubbi yër déedéet du bunt bu ñuy ubbi di yër loolu mooy secret jaam diggante boroom bi ak jaam foofu la alors que jëfi biti yi nit ñi dañ koy gis gis tël man naa ñëw dégg tël ak yooyu alors que jëfi xol moom yàgg sa boroom kese la loolu nag bakkan comme que daa bëgg lu siiw gis leen maak naw leen maak waaye maa fi man jëfu xol yi dafa diis ci moom waaw te waxoon nañ la bakkan loo man teg ko ci ay coono ngir nga texe dee ko def kon nag jëfu xol yooyu doon la looloo tax bokk na ci li tax moo gën a diis ci bakkanu jaam yi ndax nëbb gu muy nëbbu te ndax bakkan daa bëgg muy feeñ nga fexe ba bakkan bi nag nga daal di koy dalal